fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamisi wal arba'iin ba'dal mi'atayn وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال law anna ahadakum idaa ataa ahlahu qaala bismillah allahumma jannibna ash-shaytaana wa jannibi ash-shaytaana maa razaqtanaa faqdiya baynahumaa waladun lam yadurruhu faqdiya baynahumaa waladun lam yadurruhu muttafaqun alayhi kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi xadis bi ginnaaw bi nga xam ne lañ gis ñataa bi ñu génn xadis mille quatre cent quarante mu ne wa an Aysata radiyallahu anha annaha qaalat kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru llaha ala kulli ahyaanihi xadis boobu nga xam ne xadis la boo wax du du loo xam ne naan yoneen kaasam wax mooy lii dafa bokk ci xadis waaw am na ñoo xam ne nag xamuñu xadis boo waxee indi xadis bi comme biñ gis bii wees ñu ne lii lii du xadis waaw éggal saay mu ne xadis la te waxul na yeneen saa saam nee na kii da ne kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yadkurullaha ci xaalam ci xaalam yi parce que moom moo xamul alxadiisu mooy lépp loo xam ne lu ñu jële ci yonent saa salaam min qawlin aw fi'lin aw wasfin xuluqin aw xalqin lii mooy xadis mais comme que waa ji xamul dara waaw ba pare autant rëy di fontoo nit ñi boo xamul yow foo dem fu nekk charbon boo dem domaine boo dem xanaa bala ngay wax ci seen mbir demal ña nga xam ne loolu mooy seen domaine nga xool nan la ñuy firee seen kàddu yi bu ñu waxee lii luñ ci jublu waaw ba pare nga war a ñëw di critiquer xadiis du rek yoneen saa salaam nee na comme lii waaw kaana nabi nabi sallallahu alayhi wasallam ashja'an nas yonent bi alayhi salaam moo gënoon a tabe moo gënoon a jàmbaar ci nit ñoolu xadis la est ce que dana yonent sallallahu alayhi wasallam nee na sayyidatu Aisha lii tamit moo wax xadis la mooy day description décrire description yonent sallallahu alayhi wasallam loo xamante ni ci la newoon xaalam mooy di sikkara kon loolu am am solo la tahtarir bima tasma'u min al ba'd al jahla al mutakabbirin waaw bul waru ci li ngay dégg ñenn ñi nga xam ne jàpp nañ ne xam nañu di woote xam-xam ba pare di wax naan yii nii du xadiis wal iyaazu billah kadi kadabu wallah nar nañu ak fu mu man di tollu day nar xamul dara voilà li gënoon a modeste nag ci moom gënoon a baax ci moom mooy mu modeste tam jàng loolu moo gënoon ci moom muy caaxaan wal iyaazu wallahi billah kon alimamu alhafidu nawawiyu rahimahullah mu ndi hadis mille quatre cent quarante-cinq mu ne waan ibni abbasin mu ngi jële ci doomu abbas yi di abdallah radiyallahu anhuma an an innabi muy jële yoon sa sa annahu qaala ne law anna ahadakum bu doon ne kenn ci yéen idaa taalaw buy dikkal soxnaam qaala wax na bismillah tudd turu yàlla tàmbalee turu yàlla allahumma isa eh, borom jannim naa yal nag ñu sore la shaytaana nga xam ne moom lañ naan shaytaana li sana wa jannibi te yal na nga sore a shaytaana moom shaytaani mu yées mi maa li nga xam ne razaqtana moom nga ñuy wërsëgal ci doom faqudiya bu ñaanee lool faqudiya baynahuma walad yorom bi def ci seen jote googee ñaar couple boobee borom bi daal di ciy dogal doom juddoo lam yadur seytaane du ko lor doom jooje léegi lam yadu la lay tekki du lor kan <laughs> du lor baay ji waaw ah, yeen lam yadu raw abada borom bi hu boob ci ku muy dellu ci baay bi nga xam ne moo doon sëy wala boob eh, doom ji lam yadurra hu eh, du ko lor loolu nañ ci ñëw inshallah muttafaqun alayhi mun a hadith bi al imaamul Bukhari na Euh, taalibim daal imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo laaj bu njëkk bi mooy hmm? eh, est ce que ñoom dong ko solo ñu ne la déedéet al imaam Ahmad solo woon na ko seen sëriñ ji ah la indi na ko ci yeneen i termes ah indi na comme law anna ahadukum idha ata ahla waaye indi na ko ay ya'jizu ahadukum idha ata ahla wan yaqul voilà ndax kenn ci yéen lottu na. buy dikkal soxnaam mu wax voilà kon loolu it indi ko voilà ak law anna ahadakum aw law anna ahadahum idha tamra'atahu qaal mu doon ne kenn ci ñoom wala kenn ci yéen wala kenn ci ñoom bu dikkalee soxnaam imra'atahu voilà ah am imam ad-Daarimi indi ko ci terme ma yamna'u ahadukum Ah, maa yamnu ahadakum an yaqula hina yujami'u ahla waaw lii moo tax ñenn ñi ne waaye tudd tur yàlla jamono dara lañ ko terewul <laughs> waaw lan moo tere lan mooy tere kenn ci yéen bu dee day joteeg soxnaam xiina xam nga xiina loolay wane mooy jamono yu jaamiu ba nga xam ne jamono ja nga xam ne ca la acte di am jamono ja muy sëyeeg soxnaam mu wax bismillah allahumma jannibna shaytaan wa jannibi shaytaana maa razaqnaa fa in qadaa Allahu waladan lam yadurhu shaytaan imaamu Daarimi noonu la ko ne waaye al imaamu Abu Daawud andi na ko at-Tirmidhi ak Ibnu Maaja an-Nasaa'i mooy ki nga xam ne moo ko andi wala en tout cas ci sunan bi ñu wax rahmatullahi ala al jamii' al imaamu Buxaari kon moom kantaam na ko indi ci buntu yu bari wax nañ la fi nga ko jëkkal li kitaabul wudu baabu tasmiyati ala kulli haal waaye dal wi xaa gis nañ ko ci jotaay bii ñu génn ñu ngi ko doon tudd buntu ci kitaabul wudu buntu tudd turu yàlla ci wàll booy jàpp moom comme que amoo hadis bi nga xam ne moo ci ñëw di wax naan bu ngeen di jàpp wax leen bismillah hadis boobu wérul noonu imaamu euh, kii al al al al Bukhari indi hadis bi ne bu dee yow ci rahimahullah ci booy sëy lañ lay tudd ngay tudd tur yàlla kon kay ci jàpp moom ala baabi awla yoo xamante ne bànneex nga ciy ut jamono yi yëgadi la ci ñu bari lan ngay jam ci jamono joo xam ne ngay def loo xam ne jaamu yàlla la ñu mel ni jàpp nga tàmbalee ko bismillah voilà ba pare waaw <laughs> akbar moo fabuhal Bukhari yu fii eh, tarajumi voilà moo andi na ko ci kitaabu badil xalqi baabu sifati iblis wa junudi andi na ko kitaabu foofu andi na ko fa ñaari yoon ak kitaabu daawaat baabu maa yaqulu idaa ataa ahla ah te foofu fa la indee la euh, buntu biñ la wax nii kitaabu daaw law anna ahadahum idaa araada an yatiya ahlahu qaal bu doon kenn ci yéen bu bëggee loolu bëggee wute nag euh, riwaay imaam Ibn Xuzayma biñ jóge léegi te imaamul Buxaari indi nu ko noon xëy na jamono jamuy jotee soxna ak bu bëggee xam nga ñaar yooyu ñaari état yuute la ah ak kitaabu tawhiid indi na ko foofule. moom al imam al Bukhari waaye dina ko kitaabu nikah baabu ma yaqulu rajul idha ata ahla buñ gisee wo mu ne hadathana Sa'd ibn Hafs mu ne nettana Sa'd ibn Hafs di Sa'd ibn Hafs at-Talhi mawlahum Abu Muhammad al-Kufi rahmatullah alayhi génnaat na la deux cent quinze rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Shayban mu ne ki ñu nettali mooy mooy Shayban di Shayban ibn Abd al-Rahman at-Tamimi mawlahum an-Nahawi Abu Muawiya al-Basriyu eh, rahimahullah ñu ne no al-Kufi al-Mu'addib rahimahullah génn àddina la 164 rahmatullahi alayhi an Mansour moo ko jëlee ci Mansour ni Mansour ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Attab as-Sulamiyu al-Kufiyu rahimahullah génn àddina la 132 rahmatullahi alayhi an Salim ibn Abi al-Ja'd mu jëlee ko ci Salim ibn Abi al-Ja'd Rafi' Abu Asma al-Ghatafani ar-Raj'i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 koor gi gis weer euh, xadisam bu siiw boobu ba mu demee ca Sham bañ ko fa yónnee euh, voilà moo génn ànd na la quatre-vingt-dix-huit rahmatullah alayhi am na nag ñu ne soixante-dix-huit mais amaana quatre-vingt-dix-huit mooy li gën a dëgër rahimahullahu taala an ibni abbas mu jëla ko ci njaati gén di abdallah ibne abbas ibne abdul muttalib ibne hashim ibne abdi manaf abul abbas génn àddina la soixante-huit fële nga xam ne mooy at-Taif rahmatullah alayhi radiyallahu anhuma annahu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ama law anna ahadahum yaqulu hina yati ahlahu bismillah allahumma jannibni shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana thumma quddira baynahuma fi dhalika wa qudiya walad lam yadurruhu shaytanun abada voilà law an ama waaw yëgu leen ñoo yëgal leen law anna ahadahum bu doon kenn ñi yaqulu wax na xiina jamono da nga xamante ne nii yati ahlahu lay dikkal ki nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, soxnaam bismillah mu tudd turu yàlla allahumma yi boroom jannib ni am na jannib naa riwaay am na jannib naa def ko pluriel am na yoo xam ne jannib ni mooy jannib naa mooy musa euh, préserve nu soril nu jannib nii nag mooy soril ma ash-shaytaana shaytaana wa jannibi shaytaan te yàlla na nga soril shaytaana ma razaqtana li nga xam ne moom la ñu wërsëgal summa ginnaaw qudira baynahuma borom bi dogal seen diggante ci loolee fii daalika ci loolee aw qudira wala wala borom bi def doom juddoo ci lam yadurruhu shaytaan shaytaane du ko lor abadan doxo léegi nañ xool al imaamu Abul Husayni Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom li nga xam ne noonee la ko solo al imaamu Muslim kitaabu nikaah baabu maa yustahabbu an yaqulahu inda al-jimaa'i mu ne haddathana Yahya ibn Yahya wa Ishaq ibn Ibrahim mu ne nettali sunu sëriñ di Yahya ibn Yahya Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali di ah, an-Naysaburi rayhanatu Naysabur Abu Zakariya génn àddina la 226 rahmatullah wa Ishaq ibn Ibrahim di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim Abdullah Abu Yaqub di Ishaq ibn Rahawiya génn àddina la 161 rahmatullah Euh, euh, euh, lan non pas cent soixante et un ci la gane àddina <laughs> non non cent soixante et un ci la gane àddina génn am na deux cent trente-sept voilà loolu la c'est ça c'est ça c'est ça rahmatullah ale mu Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali mu Ishaq Rahawiya war na Yahya mu ne kaddu gi may fi ma imam Muslim sama sëriñ bi njëkk bi di Yahya an-Naysaburi rahmatullah alayhi moom la ñeel mu ne qaala ñeena axbaranaa Jarir mu nekk leen ne mooy Jarir di Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi rahimahullah génnaat na 188 am na wuute rahmatullahi alayhi an Mansur gis nañ ko sànq mu ibn al-Mu'tamir rahimahullahu ta'ala an Salim gis nañ ko mooy ibn Abil Ja'd rahmatullahi an Kurayb gis nañ ko wala Ibn Abbas an ibni abbasin radiyallahu anil jami annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam law anna ahadahum idaa araada gis nga ko imam muslim moom noonu la ko ne bu doon ne kenn ci yeen namm na kenn ci ñoom namm naan yaati ahlahu qaala dikkal ñooñu ñooñam mooy seet soxnaam mu ne bismillah allahumma jannibna ash-shaytaan gis nga allah jannibna biñ jógele jannibni ash-shaytaana wa jannibi ash-shaytaana maa razaqtanaa fa innahu in yuqaddiru baynahuma waladun fi dhalika lam yadurruhu lam yadurruhu shaytaanun abada voilà ah, léegi kon hadis baa ngi nii ñii al imaamaani daal leen léegi ginnaaw lii nag mu des kon ana ban lëkkaale la am ak suñu buntu bi ñu nekk ñu ne la buntu bii nga xamante ne mooy wax tudd turu yàlla xam nga bee wees waxuñu woon tudd lëkkaale bi buntu ak suñu buntu bi zikrullahi taala qa'iman tudd yàlla taxaw wala nga toog wala nga tëdd wala nga am janaaba mooy nga ñàkk njàpp wala nga am janaaba wala euh, nga am mbërëg ba nga alxuraan ak yooyu euh, bu dee bañ génn mooy lool leer na mooy bu ne Sayyidatu Aisha ne yeneen saa doon tudd yàlla ci xaalam yi mooy xaal yi mu tudd yéeg yëpp sauf que bee newoon waaye lool gis nga wute bi ci amoon mooy yeneen saa doon tudd tur yàlla taxaw toog tëdd ak lépp ak jamonoy boo xam ne njàpp euh, moom nga rek laab wala ñàkk na ko wala lu mel noonu yooyu yëpp da doon tudd turu yàlla léegi lëkkaale suy mooy eh, eh, imam ibn abbas radiyallahu anhu li ñu imam al-hafiz an-nawawi dafay indi hadith bi pour wane ne tudd turu yàlla fépp lañ koy tudd même jamono yi nga xam ne jamono loo xam ne affaire plaisir ngay ut loo xamante ne nii duñ ne lii jëfu yi boo yaamu yàlla la comme li nga xam ne mooy eh, comme jàpp ak julli xam nga loolu jaamu yàlla max da la mais loo xamante ne bànneex la boo xam ne ñëpp koy ut ci lépp mooy foo dem nag ñëpp ko am mooy lii bànneexu yooyu lool moom duñ la ne lii jaamu yàlla maxdala jaamu yàlla jaamu yàlla la déet gis nga julli koo gis muy taxaw di julli xamal ne kii julli la mais duñ la ne képp koo gis muy sëy kooku julli la déedéet lu tax parce que <laughs> loolu mooy la <laughs> déedéet parce que loolu noonu ak euh, kii la rek la boo xamante ne nii besoin bu nit ñi di am voilà plaisir buñ bëgg a faj ab aajo boo xam ne euh, ñu def ko sauf que boo ci tuddee turu yàlla yow da ngay transformer li nga xam ne aada la nga def ko ibaada voilà bu dee jamono yooyu lañuy ñuy tudd yàlla mooy jamono yooyu nga xam ne jamono yi yëgadi la ci ñu bari ah yeneen saa sam di fa digle nit ki nay wax bismillah allahumma na shaytaan wa jannibi shaytaan ma razaqtana loolu mooy wane ne kon tudd yàlla fekk ci jamono yëpp lañ koy tudd voilà waaw jamono yi yàlla yi moom dañ koo tege nee parce que loolu moom c'est fait pour ça mais xattaa yi nga xam ne sax bu jaamu yàlla max da max da max lu dul nit ki moo koy transformer mu nekk jaamu yàlla ci moom xatta yooyu nga xamante ne nii euh, affaire u bànneex lay gën a doon loolu rek yooyu sax dañ cee yoonal di tudd turu yàlla tabaraka wa waaw kon nag euh, loolu dafa am solo ah waaw mooy di tudd turu yàlla kon ñu sopp ngay tudd turu yàlla di ñaan waaw tey yooyu nga koy wattu di ko nekk ci yooyu nekk ci même ci hatta fi xaalati almaladi kal wiqa jamonoy bànneex al wiqa comme yi nga xam ne mooy jote comme li al imam al hafiz hajar wax waaw kon nag loolu lu ama am solo la te gisoon nañ ñu ko de sànq ah, tuddu turu yàlla ci xaal yëpp wa inda al wiqa kon loolu la nga xam ne en plus tuddu turu yàlla ci jamono yëpp dalay musal ci saytaane waaw boo jaaree ñëw ci turu yàlla jaar ci turu yàlla ngir dagaan sa borom mu musal la ci seytaane da lay bismillah dalay lay musal waaye rien que tudd turu yàlla day nekk loo xamante ne ni yow mooy di barkeeloo turu yàlla ci li ngay tàmbale waaw tey muslu ci seytaane ak lépp loo xam ne lu ñaaw la jaare ko ci turu yàlla waaw akbar kon seytaane bi nga xam ne day takkaloog doomu aadama bi saa su ne nga xam ne xatta jamono yii mu ngi koy épier yow ah saytaane yoo xam ne sawaay boo dugg sa kër mu ngi lay xool ndax tudd nga turu yàlla am déet du gisoon nañ ko fi boo tuddul turu yàlla mu ne é eh, saa yi ñëw leen am ngeen fu ngeen dëkk am ngeen lu ngeen reere <laughs> kooku xam nga ne kon kooku jamono yooyu nga xam ne ci ngay jotee sa soxna wala soxna seg boroom këram boo defal attention yooyu yëpp mu ngi lay xaar boo sàgganee rek mu daal di ñuy dawaj daal di lay yàqal ay mbir waaw quoi waaye boo tuddee turu yàlla nag mu daal di daw hmm? mu ngi noonee wallahu taala alam léegi ñu ñëw nag ci côté lii kon mooy lëkkaale ak suñu bunt bi léegi nag mu des waa côté bi nga xam ne ne saa sallam dane kon allahumma isan borom law anna ahadakum bu doon kenn ci yéen bu dee dikkal soxnaam bu wax ñaan gi kon ñaan googu ngëneel gi ci nekk ak nit ki ñu jàpp ko waaw naa jamono yëgadi la nag mais loolu nit ki nga xam ne fexe na malgre loolu lépp fëkkul xelam fëkkul euh, xelam ak yooyu ba mu malgré loolu yëpp mu daal di ndaw seek waajee ci yemaa ñaar ñëpp la voilà c'est pas que waaji rek mooy tudd yàlla ndaw si yoonam déedéet ñoom ñaar ñëpp voilà loolu noonu nga xamante ne nii nga tudd ci turu yàlla loolu day wane fi nga xam ne daraja yu kawe yi la borom bi yëkkati ndax yu mel noonu jamono yu mel noonu ñu bëri faale wu ñu waaye yow lépp koy toq seen xol ba mu def seen borom tabaaraka wa taala bu boobaa nag iblis nag danaan ci daraj waaw lépp nag lu ca tukkee nag mu koy fowe non seulement fowe leen jamono ji ngeen di sëy waaye tamit mu fowe da ciy participer ba pare doom dangeen ci amaale mu nekk koo xamante ne nii day am ci moom aw yoon bu baax moom iblis mu yées mi wal iyaadu wal iyaadu wallahi billah léegi nag mu des waaw léegi ah boo ñaanee ñaan bi lam yadurruhu lam yadurrahu shaytaanu abada shaytaane du ko lor ba faw lool lool lool mooy lam <laughs> ah kanta côté ñaan bi kañ nga koy wax mooy avant xii na ñëw na comme liñ la waxee imaamu Daarimi imaamu euh, kii tamit euh, nu mu tudd euh, al Ismaa'ili indee na ko noonu xii na yati ahlahu jamono ji ñu yaay te loolu day wane ne ci bi jamono ji la jamono ji nga koy def acte bi léegi nag waaye bu boobaa day mel ni day ànd ak jëf ji waaye loolu day mel ni yeneen yi ne law anna ahadahum ida jaama imraatahu wala ida araada comme yi ñëw imam muslim indi ak imam an-Nawawi al Bukhari euh, ak muslim rahmatullah ci yeneen riwaaye loolu day mel ni day wane ne mbir mi mooy avant la te loolu insha allah amaana euh, ñi nga xam ne ñoo jàpp ne looloo gën a dëgër comme ñoom imaamu Nawawi li mu doon wax ci jotaay bee loolu day dëgëral seen wax waaye tamit waxu imaam Ibn Mas'ud biñ gisoon bee weesu tamit te imaam Ibn Abi Shayba solo woon ko loolu it que ni jamono ji nga xam ne moom ci lay man yoon di génn mu ñaan ñaan googu tamit da ngay gis ne lool ci biir acte bi la. voilà lool moo tax al amru daal waasi même bu dee na maana li sàmm mooy tudd yàlla avant voilà wax ñaan gi juste avant wallahu ta'ala alam léegi nag mu def léegi nag bu dee borom bi da tudd na tur yàlla borom bi def. ba mu sëyeeg soxnaam ñu am doom mu ne lam yadurruhu lam yadurruhu shaytaanu abada shaytaani du ko euh, shaytaanun am na ci yenn riwaay lam yadurruhu shaytaanun abada te mooy kitaabu nikaax biñ gisoon sànq shaytaane du ko lor benn shaytaane yenn yi shaytaan waaye loolu mooy shaytaane rek mboolem shaytaane yi shaytaane bu mag beeg ay taalibeem duñ ko lor waaw. léegi mu des waa léegi loolu ah ah waa lor boog mooy gan lor nga xam ne moom la leen saasan du ko lor ah mu ne al imaam al xaafidul xajar di toon mu ne waxtulifa wute nañ fi dararil manfi ba'da al ittifaaq ala ma nuqila Iyaad ala adami al hamli ala al umum fi anwaa ad-darar mu ne boroom xam-xam yi wute nañ waa lor googu ah wute nañ ci lor googu nga xamante ne nii moom la ñu dàq fii waa mais hmm? waa gan gan lor la yone saa sana di wax ne duñ ko lor ginnaaw bi nga xam ne ci la dëppoo ci li nga xam ne moom la al qaadi Iyaad rahimahullah toxal ci ne loolu nag du loo xam ne lu ñu joyal la que ne du benn façon lor bu ko dal loolu waxul loolu waa léegi ban lor la mu ne wa in kaana zahiran fi lxamli ala al umum même bu dee ne nekk na que ne lam yaduru mooy dañ ko du ko lor du tuuti ci benn façon lor ah mu ne loolu ala euh, fi lxamli wa in kaana zahiran fi lxamli ala umumi al ahwali min sighati an-nafi ma'a at-ta'bid lam wax abadan lam yaduru shaytan abadan mu ne même bu dee ne loolu day yor siira li muy yone mooy terme euh, bi nga xam ne mooy day dàq ci lu ñu joyal ci mboolem xaal yi mu ne wa kaana sababu dhalika ma taqaddama fi badil xalq mu ne te loolu li waral loolu nag mooy boroom xam-xam yi di wax ne loolu dañ koo tënk même bu dee ne terme bi abadan day mel ni lu ñu joyal la ci booleem façon xaal yi du ko ci lor boroom xam-xam yi nag dañ ne non ba mu des lii parce ci badul xalqi badul xalqi ci saxi imaamul Buxaari rahimahullah eh, foofu yeneen saa salaam dana inna kull bani aadam yat'anu shaytaan fi batni hiina yulad illaa man istahna mu ne doomu aadama bu nekk bu juddoo shaytaane dina jam ab jam ci biiram ba mu des ñi nga xam ne ñoom yeneen saa salaam dana ñooñu ñoom des ñooñu kon loolu ñooñu lu ci génn génnewu ci keneen kon ñu xam ne kon façon lor googu noonu muy jam googu seytaanay jam ci biiru nit ki boobu tax muy yuuxu loolu buy jooy buy jooy bu ye- bu juddoo loolu kenn loolu du loolu la wax voilà voilà mu ne fa inna fi hadha at-tarn naw'u darar min al-fil jumla mu ne ndax daf kooku iblis di jam ci biiru ki juddu ah xeetu ak lor la ci d'une façon générale maa anna zalika sababu te loolu mooy e, saraax yi mooy sababu li nga xam ne mooy yuuxu gi nga xam ne moom la liir bi bébé bi di yuuxu mu ne nag léegi nag waxtala waxtu maxtalafu lii moo tax ñu génn ci lii yi ne non du du bi moo ko waxoon waaw te kenn def lii te loolu kon nag xam nañ ne kon boobu kon e, loolu duñ ci yi léegi nag mu des léegi summa ikhtalafu li ginnaaw gi nag ñu wute waaw kon benn lor la yox mu ne fa qiila am ñu ne almaanaam maanaam lam yusallit alayhi min ajli barakati tasmiya mooy suñu boroom am ni première tontu mais kenn du ko sëmbër borom bi du bàyyi di sëmbërtal iblis ci kaw doom joojee ndax barkeet tudd turu yàlla bi nga xam ne ay waajuram tuddoon nañ ko ba ñu nga xam ne bañ koy consommer ba nga xam laata euh, bañ koy jur bal yakunu day nekk min jumlatil ibad day bokk ci mbooloom jaamu yàlla alladina qiila fihim yi nga xam ne moom la boroom bi wax ci alquran inna ibadi laysa laka alayhim sultaan doon wax iblis ba muy wax waxu ñàkki tegginam yi kenn sama jaam yi amoo ci ñoom benn pouvoir benn yoon mu ne wayu ayiduhu te dina dëgëral lii mursalul hasan alladi yadkur mooy euh, alxasanul albasri rahimahullah bi nga xam ne mursal boom imaam alxaafis ibn Hajar da ko tuddoon ne al imaam Abdurrazzaq moo ko solo mu ne al imaam alxasan da doon wax ne idaa ataa ar-rajulu ahlahu falyaqul bu nit ki dikkalee euh, ñooñ euh, waa këram mooy bu dee day sëy ak moom soxnaam na wax ah bismillah allahumma barik lana fi ma razaqtana wala tajal lish-shaytani nasiban fi ma razaqtana fa kana yurja in hamalat an yakuna waladan saliha mu ne mu nit ki dëkkal soxnaam na wax bismillah tudd turu yàlla tàmbale allahumma ya borom bi barik lana yàlla nag ñu barkel fii ma razaqtana ci li nga xam ne moom nga ñu wërsëgal wala tañali li shaytan te bul defal shaytaani nasiban cër fii ma razaqtana ci li nga xam ne moom nga ñuy wërsëgal ci doom fakkaana mu ne bu boobaa nekk na yurjaa di am ñuy am yaakaar bu dee ndaw sa ëmb na ci an yakuna waladan salihan bu juree mu nekk doom joo xam ne ju baax la mu ne loolu lanaan nag mursal boobu day dëgëral wax ji nga xam ne moom mooy wax bii nii ne lii la waaw ne mooy lenn la mooy seytaane du am miimii ci doom jooju bu juddoo waaw mooy ñëw ba nekk loo xam ne mel ni am marionnette am di ko def loo ah, di am dooleet waaw day bokk ci ñi nga xam ne boroom bi da koy boole ci ñi nga xam ne ñoom la naan inna ibadi laysa laka alayhim sultaan waaw ne woon Iblis ne ko gis nga sama jaami laysa laka alayhim sultaan amoo ci ñoom li nga xamante ne mooy benn yoon waaw ñi nga xam nañoo nangu borom bi nekk seen seen borom ah ñi nga xam dañuy woy woyulu ah borom bi seetaan leen bàyyi leen ak ci maadu tem ak kon ñii lii la voilà mooy benn wax ngoog léegi mu ne waqiila am na beneen wax ñu daal muraadu an yat'ana lam yat'an fi batni wa huwa ba'id li munabadatihi eh, zahirul hadith al mutaqaddam mu ne am nañu ne bon lam yaduru shaytaan mooy shaytaane du jam ci biiram comme ni ko yoon saa sa wax fee mu ne lii nag lu sori la parce que dafa wutee hadith biñ la wax sànq boobu yoon saa saa ne amul kenn kuy juddu lu dul lool dina xew ci moom yaw loolu boo waxee ne kii da dañ ko ci excepté te yoon saa saa boolewu ci kooku lool mu ne lool dafa sori quoi voilà hadith boobu day dafa sori kuy wax lii mu ne waa léegi. mu ne walay sa taxsiisu bi awla min taxsiisi hada te nekk nag ji jagleel lii di ko jagleel ci lii nekk ginu la yey ci tag te jagleel euh, leneen li ci lee mu en tout bii mooy lan dañ ne la day euh, lam yaduru shaytaan mooy shaytaane bu juddoo du jam ci biiram moo tax te bu boobaa kon jooy bi du am loolu gis loolu kan moo ñaan ñaan boobu gis ne ba doom ju juddoo jooyul kon loolu <laughs> te jooy googu yeneen saa sa wax nañu jam goog muy jam ci biir bee tax kon loolu noonu lu sori la te daa wuteeg xadiis bee kon mu ne waqiila wax nañ ñetteelu wax almuraadu lam yasruhu waaw mooy du ko du ko du ko sadd waaw moom saddum jinne du ko masa ak saytaane yi waaw am nañu wax lool ne loolu la lam yaduru saytaan saytaane du nekk koo xamante ne nii da koy loor lool la ci jublu mooy du ko sadd mukk borom bi da koy ay jekk di daanu yësi wala koo xam ne naan eh, saytaane ko dugg wala daa ami rab yu mel noonu moom du ko dal mukk waaw waaw ndax ñaanu barket ñaanu euh, ay waajuram ñeent ñetteela ngoog waqiila ñeenteel am ñu ne lam yaduru fi badani mooy seytaane manu ko doo du ko lor mukk ci eh, yaramam kon mu ne beneen juróomeel wa qaala ibnu daqiq al-iid mu ne al imaam ibnu daqiq al-iid rahimahullah moom nee na Ah, yahtamilu an la yadurruhu fi diinihi aydan kene yenul tamit kene mooy du ko lor ci diineem mooy diineem bii muy nekk seytaane du ko ci mënal dara du ko mën a lor mu ne walakin yab'udu intifaa'ul isma mu ne loolu nag yub'idu li koy soril mooy kene ah mooy isma nekk koo xam nañ ko ñoŋal ci def bàkkaar loolu moom dafa sori ci képp kenn waaw waaw mu ne wattu waq ba am na ñu ñëw ci ginnaaw ne ko waa bi am naxti saas ne non loolu mu wax noonu ne waaye li koy soril mooy ah bu boobaa day mel day am ak ñoŋal bu ko borom bi ñoŋal ci wàllu def bàkkaar am ñu ne ko noonu bi am naxti saasa bi am naxti saasa man xussa bil isma bi tariqil wujub la bi tariqil jawaaz kene non bu dee yonent yàlla bi saa saa lool borom bi nga xam ne moom la dara warul moo war lool defal leen loolu que boo nekkee yonent alayhi salaam da ngay am isma mooy kaaraangeeg borom bi tabaarakoo taalaa boo xam ne ci la lay préserver wattu la ci ngay def lu naqari yàlla manoo ko def li ñu naan bàkkaar dafa ub dafa ub dafa nekk loo xam ne dafa jomb manu la nekk ci yonent c'est impossible léegi alors que nag bu dee kii nii ñu ne waaw loolu imaam nu daqiqa la ñu ne waa lool nag li tax daal te du ko lor ci diineem nag li koy soril mooy le fait que boo boobaa ismam euh, lool jeex na manula am ci yonent yi la war alayhi ñu ne ko non yonent yi alayhi salaam ci yoonu wujub la mooy par mooy pas par mooy borom bi dara warul moo leen ko defal ci loo xam ne si automatique la bi tariqil jawaaz lii rek mooy possible la il am borom bi defal ko lii waaye loolu la euh, que ne mu fala maani'a kon nag bu boobaa dàqul am yujada ñu trouver man la yasduru minhu ma'siya amdan wa in lam yakun zalika waajiban law koo xam ñu gis koo xam ne ci barkeem ñaanu ay waajuram yooyu ñu trouvé koo xam ne du tukkee ci moom ay bàkkaar yoo xam ne day tay di ko def waaw même bu dee ne loolu du loo xam ne borom bi daf koo defal ci loo xam ne kon ni ko defal yonent yi alayhi salaam mu ne wa qaala Daawudi mu ne al imaam ad-Daawudi sharh Sahih imaam al-Bukhari rahmatullah mu ne maanaa lam yadurra mu ne maanaawu du ko lor an lam yaftinhu an diinihi ilal kufr mooy du ko fitnaal jële ko ci diiney l'islam di ko yóbbu ci yéefe lool la koy ñoŋal lool la yoon saa sa naan lam yadurruhu lam yadurruhu shaytaanun abada benn shaytaane manu koo lor bu aw mooy def ko ate wala def ko jële ko ci diine l'islam yóbbu ko mu nekk yahuud wala kercaan wala leneen wala leneen déedéet loolu moom loolu la waaw waaye walaysa al muraadu ismatuhu minhu anil ma'siya waaye tekkiwul mukk ko ne que ne saytaane du ko lor mooy lim ci jublu mooy euh, di ko ñoŋal ko euh, du ko lor que ne mooy du def benn bàkkaar déedéet lii mooy du ko yóbbu mënu koo jële ci diine di ko yóbbu ci ci kiifir loolu mënu la nekk voilà kon loolu la ah mu ne la kon ñaata waxu ngoog tonteetu ñoon set tool naa mu ne la am nañu ne lam yaduruhu ah, du ko lam du ko lor lii la bi musharakati abihi fi jimaa'i ummihi kama jaan mujahid inna alladhi yujaami'u wala yusammi yaltafu ash-shaytaanu ala ihlilihi fa yujaami'u ma'ahu bi mooy borom xam-xam ñu ne non lam yadurruhu lam yadurruhu mooy du ko lor ci li participer moo taxoon nga noonu hubi ci kan lay del du lor euh, euh, lam yadurruhu du ko lor bi musharakati ci participer di bokk ak abihi baayam fii jimaa ummi buy séeg ndeyam ndax bu dudul yàlla seytaane day day day day ciy àndaale mu ne comme nga xam ne noonu lañ jëlee ci mujaahid rahimahullah mu ne ki nga xam ne mooy séeg soxnaam te tuddul turu yàlla seytaane day ñëw euh, ci bopp sakar bi lay lay lay lay lay tafu waaw <laughs> après bokkaale ci euh, sëy alek fu euh, soxnaam voilà fa la mu ne kon boobaa kan la lor <laughs> mooy noonu sëy naa lor na waa ak ndaw ngeen ñëpp voilà mu ne loolu la nag lor googu la mooy boo tuddee tur yàlla seytaane day daw mooy al waswasul xannaas mooy nga xam ne day jax-jaxal waaye day def ay ay ay ay ay jam waaye boo tuddee tur yàlla day daw waaw day daw boo tuddee tur yàlla nag booy laata sëy day daw mais boo ko tuddul day ñëw daal di def noonu mujaahid rahimahullah wallahu taala alam <laughs> imaam al-Hafiz nag mu ne wala allah hada aqrabul ajwa mu ne amaana moom lii la tànn amaana nag euh, <laughs> bii nii mooy bi gën a jege ci tontu yi ne lii la quoi mooy boo tuddul turu yàlla saytaane booy say sa dox na day yàlla mais saytaane day lekkaale waaw boo tuddee turu yàlla nag mu daal di daw waaw wala buy lekk di lekk après yow nga fàtte tudd turu yàlla booy tudd turu yàlla saytaane di waccu lépp comme la yoneen saa sallam gisoon waa ji gisoon nañ ko bii ci riyaat bi <laughs> waa ji di lekk tudd turu yàlla si lekk yoneen saa sallam di ko xool mu jékki rek tudd turu yàlla rek yoneen saa sallam di ree <laughs> ñu ne ko lan la mu ne saytaan doon lekk ak loolu waa ji daa tudd turu yàlla rek saytaan a wëccu <laughs> voilà mooy gis nga noonu muy participer ci yow ci yëpp nag ci lekk ak naan ak yooyu yëpp booy sayit boo tuddul turu yàlla lii mujaahid te loolu yoneen saa sallam wax hadiis yoneen saa sallam fàttali léegi te gisoon ko ci riyaat bi nii ci wàllu lekk gi loolu day mel ni luy dëgëral li nga xamante ne nii eh, mooy eh, eh, waxu mujaahid bi rahimahullah moo tax al imaam al xajar mu ne nag amaana nag lii mooy li gën a dëgëral ci ci tontu yi ah waaw wala allah <laughs> amaana na nag gis nga tontu bi wala allah hada aqrabul moo gën a jege nag ci façon tontu yiñ ci indi lam yadurruhu shaytaan shaytaan abada lu muy tekki mu ne wayata ay yadul hamlu ala al mu ne dina dëgër nag alhamlu ala al awwal ci yen ko ci bu njëkk bi bi anna al kathira mimman yu'rafu hadha al fadl al azim yazhalu anhu inda mu neen bu njëkk bi nag ñi nga xam dañ ne non loolu mooy borom ñi nga xam ne ñoom la inna ibadi laysa laka alayhim sultaan sama jaam bi amoo ci ñoom ben pouvoir xam nga ñoom ñoo njëkk a wax waaw ne loolu la waaw loolu la kene du man ci moo euh, dara dara la ko man doo du ko mënal dara non non tànn bi moo ji euh, non waa boobu moo jiitu day bokk ci ñi nga xamante ne borom bi da leen di aar mu ne loolu nag euh, mën nañ koo yen ci wax coojee bu njëkk bi kene ñi ëpp ci ñi nga xam ne xam nañ ngëneel gu màgg gi yasalu anu inda iradatul muwaafa xam nañ ñaan bu baax gi mais buñ ñëwee bay waaja jamono yi yëgadi la jamono yi waaw topp bànneex beeg voilà <laughs> ku nekk ci ñaari côté yi léeg-léeg ñu bari seen xel day génn ci tudd turu yàlla gi ah waaw wal qalilu ñu néew alladi qad yastahdiruhu ñoo ko teewlu wa di ko def laa yaqaw xam waaw que ne am <laughs> ñooñu eh, ak ak ëmb mën na cee bañ a am fa ida kaana zalika naadiral bu dee loolu néew la lam yamon soriwul waaye bon lii lépp mooy dañ naan la am na tontu yu bari yu mën a dugg parce que li imam ad-Dawudi wax rahimahullahu taala loolu tamit lu ñu bàyyi lu loolu loolu tamit loolu loolu daa duggaale de façon que mooy waa ji seytaane mënu koo génne ci li nga xam ne mooy euh, euh, fitnaal ko ci diineem dugal ko ci kéefër loolu moo manu la waaw est-ce du def bàkkaar du tout loolu borom bi mën na koo dimbalee waaw mu nekk du def bàkkaar bu mu tay mu nekk koo xam ne xifd bu dee awliyaa yi bu dee aulia yi xifd la ñuy wax waaw mooy ak ñoŋal ak ak protection bu dee yonent yàlla isma isma moo gën a fort voilà mooy possibilité ñu def bàkkaar am na waaye borom bi da di ñongal bu dee ci ñi nga xam ne ñooy awliyaa yi laay wax mais borom bi da leen ciy alors que bu dee yonent yàlla saatam isma mooy possibilité def bàkkaar ci boppam la ñu amul waaw yàlla tere kon di ko def waaw kon loolu it yooyu yëpp mën naa dugg ci biir waaw waaye tamit li mu wax nii ne amaana bi gën a li <laughs> aqrabul ajwiba mooy nit ki bu dee day jote ba pare fàttee wax yi wala boog bàyyi ko euh, iblis da ciy bokkaale de toute façon mooy bu dee day lekk yow booy lekk tuddoo tur yàlla muy lekkaale ngay naan muy naan euh, boo tëddee sa kër boo duggee sa kër tuddoo tur yàlla bu ñëw fanaan ak yow ngeen nekk di cauchemar guddi gi kese waaw <laughs> di gént ñu leen di dàqi di dagg sa bopp bi fukk ngay daw di ci topp ak yooyu it ah loolu bu dee kii def loolu nga xamante ne inna ibna aadama inna shaytaana yajri min ibna aadama majra dam yeneen saa sallam ne iblis day daw shaytaane day daw ci doomu aadama daw li nga xam ne mooy deret yow bu dee da ngay sëy fàttee wax yi nga xam ne mooy tax mu daw mais loolu it day dugalaale loolu alhamdulillah da ciy àndaale bu boobaa nag te shaytaane xam nga lu mu ànd ci loolu dalay lor waaw dalay lor waaw léegi nag boo bëggee nag lool du la lor te du lor tamit bu dee borom bi wërsëgal na la ci doom du ko lor ba am méemir ci boppam du ko saddak yooyu du ko am eh, di ko conduire comme ni nit di conduire fasam wala gëléema wala mbaamam bu boobaa lenn la mooy da ngay tudd turu yàlla allahu bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana kon loolu lu am am solo la kon na ci kaw noon ci la ñu bunt buntu bi bii ñëw ñu gis bu bees